auzubillahi min asheytaani irrajim bismillahi irrahmani irrahim wassalaatu wassalaamu ala ashrafi almursalin wa imaami almuttaqin sayidina wa nabiyina muhammadin wa ala alihi wa saxbihi ajmaina amma baadu siiratu rasulillah alayhi afdalu salaati wassalaam jotaay bii ñu génn ñu ngi woon ci gisoon nañu euh, xare noo gisoon nañu répercussion yu sariya bu seydina Hamza ibn Abdul Muttalibi radiyallahu taala anhu wa ardaahu ci waa Quraysh gisoon nañu xadiisu imaam at-Tabaraani bi nga xam ne mu ngi ko soloo ci al-Mu'jamul Kabiir raxmatullah alayhi ci réaction Abu Jahl ibn Hisham alayhi min allahi mi nga xam ne moo dajawoon ak seydina Hamza ibn Abdil Muttalib fi thalaathiina raakiban laysa minhum ahadun min al ansaar muy sariya bu seydina Hamza nga xam ne trente la woon ci muhaajiruuna yi kenn ci waa lansaar bokk ci woon gisoon nañu kon fruit yu sariya yooyu ak ghazwa yooyu nga xam ne moom la aleyhi salaatu wassalaam doon yónnee doon ci dem di kari njëggu Quraysh yi ndax gis nañu Abu Jahl ibn Hisham wa kaana min za'imihim min zu'ama'ihim bokkoon ci seen kilifa yi mu doon wax naan waa Quraysh mooy ko leen jaar yoon wa Muhammad nekk aleyhi salaatu wassalaam wala sax ngeen koy jege ndax gis naa leen ñuy ñu tar ak mer ci suñu kaw mu leer leen ne kon commerce yi dootul yombati seen route caravanière yi dootul yombati comme ni nga xam ne noonu la doon yombi avant loolu moo doon sariya bu Seydina Hamza ak répercussions yi nga xam ne négative ci côté Quraysh waaye positive ci côté jullit ñi ba léegi tiitaange gi daldi dellu ci waa Quraysh ñu commencé di ragal ci seen njëg yi nga xam ne euh, prestige Quraysh seen honneur seen lépp seen màggaay lépp mu ngi basé wu woon daldi sukk boof ci li nga xam ne mooy commerce yooyu te ñu ngi doon jaar yi madinatul munawwara ala saakiniha afdalu salaatu wassalaam tey nag comme niñ ko annoncé woon ñu war a gis beneen ghazwa bu bees muy beneen xare bu bees bu yonent bi aleyhi salaatu wassalaam boo xam ne moo génnal boppam ginnaaw bi ñu gisee ghazwatu al abwa muy xareb abwa euh, te muy waddaan muy xareb abwa wala waddaan tey nag ñuy gis xare bu bees incha allah imaam ibn isxaaq raxmatullah alayhi di ñu nettali xare boobu moom imaam ibn isxaaq raxmatullahi mu ne ci almagazi bu imaam ibn isxaaq raxmatullahi alayhi boo demee ci siiratu ibn hisham dinga fa fekk lii nii ñuy bëgg a wax imaam ibn isxaaq raximahullah ne summa gaza rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fi shahri rabi'il awwal yuridu qurayshan imaam ibn isxaaq raxmatullahi alayhi mu ne summa ginnaaw gi gaza rasulullah mooy lan mooy ginnaaw euh, euh, xare yiñ la tuddaloon muy abwa ak sariya yi nga xam ne euh, moom la yónni woon seydina Ubaydat ibn al-Haaris ak seydina euh, Hamza ibn Abdul Muttalib mu ne ginnaaw gi kon Gaza mu daldi xare rasulullah ndaw yàlla li sallallahu alayhi wa sallam fii shahri Rabi'il awwal ci weeru rabiul awwal ah, muy weeru gàmm gisoon nañ ne abwa xare boobu ci safar la woon muy weeru màggal ci wolof ci mooy diggante boobu ci rabiul awwal un mois juste mois bi ci tegu moom la imaam ibn Isaaq ne ci la xare moom yonent bi aleyhi salaatu wassalaam yaani min as-sanati thaniya c'est-à-dire awwal muy weeru gàmmu ci at mi nga xam ne mooy ñaareelu at mi nga xam ne ci la gàddaay moom alayhi salaatu wassalaam waa lan xare boobu lan la doon ut lan moo doon objectif bi mu ne yuridu qurayshan mu ne waa quraysh ñoom la ñoom la doon ut mooy jour boobu noonu li ko génnewoon woon comme liñ gise li ko génne woon ci abwa mooy Quraysh la doon kar te Quraysh boo leen di dogaale lan nga leen di dogale mooy seen caravane yi nga xam ne moom la ñuy yónni ñuy dem Sham wala ñu jóge fa di ñibbis kon loolu moo doon objectifu xare boobu ci Rabiul Awwal ci weeru gàmm imaam Ibn Hisham rahmatullah alayhi mu ne keroog bi alayhi salaatu wassalaam di génn moom imaam ibn hisham mu ne wastamala ala almadinati assaa'iba ibn usmaan ibn mad'un mu ne bi nga xam ne ci lay génn keroog di dem ci xare boobu moom alayhi salaatu wassalaam mu ngi euh, defoon ki yore woon intérim bi ginnaawam euh, doon doxal affaire courante yi te wutu woon ko ci dëkk ba di madinatul munawwara ala saakini afdalu salaatu wassalaam moo doon assaa'ib ibn uthman muy assaa'ib di doomi seydina uthman ibn di seydina uthman ibn mad'un radiyallahu ta'ala wa ardaahuma loolu gisoon nañu baayam moom di uthman bu ñu fàttale ko gisoon nañ tarjamaam walillahi alhamdu wal minna waaye xaw naa yàgg euh, moom gisoon nañ ko ci ñi nga xam ne ñoo doon dem jóge woon Éthiopie bañ déggee ne xissa boobu nga dégg ne waa Quraysh daldi nañuy sujjóot kon waa Quraysh tuub nañu ñu jóge euh, Yasrib euh, Habasha ab Abisini daldi ñibbisi Makkatal Mukarrama zaadaha allahu tashrifan wa takriman moom Usmaan ibn Mad'un gisoon nañu tarjamaam moom mooy baayu kii baax na ba moom sax loolu lañ koy dàkkantele muy doomam ji di saaib dañ ko naan abu saa'ibi comme na nga xam ne noonu la ndaw sa waxoon ne euh, shahaadati laka yaa aba saa'ibi anna qad ghafara lak comme nim ñëwee ci saxi imaamul Buxaari rahmatullah alayhi la ndaw sa waxoon te ñu gisoon ko ba mu doon ko doon seedeel ba mu génnee àddina abu sa'ib looloo doon dàkkantalu seydina usmaan ibn maz'un di doomi maz'un radiyallahu taala anhum wa ardaahum eh, loolu la imaam ibn hisham wax kanta imaam al moom boo demee ci al ci téereem boobu Euh, ci euh, euh, afwan tabaqaatu ibn Sa'd boo demee foofu moom imaam al moom dane ki nga xam ne moom la fa bàyyi du Usmaan ibn Maz'un waaye istaxlafa alayha Sa'd ibn Mu'aaz moom dane Seydina Sa'd ibn Mu'aaz al-Ansaari radiyallahu anhu moom la defoon mu jiite li nga xamante ne ni moo doon intérim bi léegi ñi ñépp gisoon nañ seen tarjamam des kan as-Sa'ib ibn Uthman ibn Maz'un radiyallahu taala anhuma wa ardaahuma kon mu ngi tuddoon as-Sa'ib as-Sa'ibu ibn Uthman ibn Maz'un al-Jumahi kon looloo doon turam mu tuddoon as tuddoon di doomu ko ñuy wax Usmaan mooy baayam saxaaba la saxaaba la baayam di saxaaba muy Usmaan ibn Mad'un radiyallahu taala anhu wa ardaa mu ne moom e, Seydina Usmaan ibn Mad'un di doomi ku ñuy wax Mad'un al-Jumahi bokkoon ci waa Banu Jumah te ñu dëkkoon Makka bokkoon ci waa Quraysh moom nag as-Sa'ib ibn Uthman radiyallahu anhu wa ardaahuma yaayam moo doon xawlatu bintu Hakim muy xawla bu siiw boobu di bint Hakim as-Sulamiya ñoom nag ay mbokk lañ woon ci Abu Sufyan ibn Harb euh, ci jotaay bi weesu dañ ne euh, ibn Harb ibn Abd Shams non Abu Sufyan ibn Harb ibn Umayya ibn Abd Shams voilà mooy avant Abd Shams yaa Umayya ci seen diggante moo tax ñu leen di wax banu Umayya voilà moom moo juróon moom maam la woon ci Seydina Abu Sufyan ibn Harbin radiyallahu taala anhu wa arda kii nag mbokkam la woon ci côté yaayam ndax yaayam di xawlatu bintu Hakim as-Sulamiya euh, moom moomu xawla moomu yaayam moom mbokk la ci euh, um, um, doomu sëtu Umayya la di Umayya mi nga xam ne mooy euh, maamu clawu waa banu Umayya moom nag as-Sa'ib ibn Uthman radiyallahu anhu kon wax nañ la ne baayam saxaaba la woon bokk ci ñu njëkk gëm yonent bi aleyhi salaatu wassalaam comme baayam ah, gàddaay na nag bi nga xam ne ci lañ ne Makkatal Mukarrama zaadaha llaahu tashrifan wa takriman kuffaaru quraychin yi leen sonal moom bokk na bi yonent bi aleyhi salaatu wasalaam ne dem leen xabasha moom mii demoon na ànd ak baayam di usmaan ibn mad'un radiyallahu anhuma wa ardaahuma ah, ginnaaw loolu bi gàddaay gi amee mu ngi gàddaay jóge dem madinatul munawwara ala saakiniha afdalu salaatu wassalaam yenent bi aleyhi salaatu nag bi muy def politiku mbokkale googu mu doon def di mu aaxaat di mbokkale diggante muhaajiruuna yi ak lamsaar yi moom mu ngi ko boole woon ak eh, ki nga xam ne mooy xaarisa ibnu suraaqa al ansaari radiyallahu taala anhu wa ardaa di xaarisa mu siiw moomu nga xam ne moom dinañ gis incha allah dinañ ko gis ci ñi nga xam ne ci xare yi di ñëw di ghazwatu badrinil kubra di xare badar bu mag bi euh, foofu fa la génn àddina moom xaarisa mi yonent bi alayhi salaatu wasalaam mbokkale woon ak saib ibn Uthman radiyallahu taala anhu wa arda boroom qissa bu siiw la moom xaarisa mii ibn Suraaqa te bokkoon ci waa lamsaar radiyallahu taala anhu wa arda e, moom nag imaam ibn Saad rahmatullah alayhi nee na bokk na ci ñi nga xamante ne ni fekke na Badar moom as-Sa'ib ibn Uthman mu ne fekke na Badar e, am na nag ci boroom xam-xamu siira yi ñoo xam ne tudduñu ko ci ñi nga xamante ne nii moom e, fekke na tudduñu ko ne moom dafa fekke Badar waaye imaam Ibn Saad dane euh, moom assa saib ibn Uthman fekke na Badar ci riwaaya mu ne moom imaam Ibn Saad mu ne fii riwaayati Ibn Ishaq wa Abi Ma'shar wal Waaqidi imaam Ibn Saad ne ci euh, loo xamante ne imaam Ibn Ishaq moo ko soloo ak imaam abu ma'shar ak al-Waaqidi ñoom tudd nañ ni as-Saa'ib ibnu Usmaan anhu maa fekke na Badar waaye imaam Muusa ibnu Uqba rahmatullah alayhi moom tudd ko boole ko ci ñooñu euh, loolu euh, incha allah mooy ne kon fekke woon na Badar moom di as-Saa'ib ibnu Usmaan taala anhu wa arda moom nag ci geer yonent bi alayhi salaatu wassalaam xare yi moom it dafa newoon koo xam ne li ñu ko ginoon a xawe ginoon a xame mu ginoon ko siiwe moo doon dafa bokkoon ci ñi nga xam ne ñooy arrumaat ñi nga xam ne ñooy fettkat yu mag yi ñi nga xam ne sànnkatu xeej yu mag yi comme ni ñu ko gise woon ci jataay bi weesu bi nga xam ne moom lañu doon def di tarjuma Utbat ibn eh, ci jataay bii bi ci tegu bi ko jiitu woon Utbat ibn Ghazwan ibn Jaabirin al-Maazini radiyallahu anhu newoon moom it dafa bokkoon ci rumaat yi ñi nga xam ne bu doon ci langage tey dañ naan ñooy ay sniper ci xeex moom as-Sa'ib ibn Uthman bokkoon na ci ñi nga xam ne loolu spécialité am la woon moom nag euh, ginnaaw yonent bi aleyhi salaatu wassalaam bi yonent bi aleyhi salaatu wassalaam génnee àddina moom euh, fekke na Euh, ci xare yooyu nga xam ne moom la seydina abu bakrin as-siddiq xalifatu rasulillah di xalifaa yonent bi aleyhi salaatu wassalaam taxawaloon ndax nit ñi bi ñuy génn ci lislaam ñi yu bari ñii di murtad ndax yonent bi aleyhi salaatu wassalaam génn na àddina ñu ne waaye duñu fi nekk fenn di toppati kenn laa wax abu bakari lan ñun daal sawaay génn nañ ci diine ji ñii ne moom ñun génnuñu waaye azaka lañ dul joxeeti gaa yépp di kii xare yooyu mu génnewoon ak tamit xeex ak ki nga xam ne mooy alkadabul a'zam euh, fenkat kàcckat bi gën gaa gën a màgg di limatul kadab nga xam ne moom siiwe na ci kadab di kàcckat bu mag boobu doon woote na yonent la ba ñu demee di xarek moom ca yamaama foofu noonu ca douzième année bi fala ko benn xeej boo xamante ne nii euh, moo ko falañ ko jame ci xare boobu ci la génne àddina ci l'an douze mooy ci gàddaayu yonent bi aleyhi salaatu wassalaam fa génne fa àddina loolu imaam ibn Sa'd rahmatullahi aleyhi moo ko wax kon noonu la génne àddina foofu yawmu yamaama ci xare boobu moom as-Sa'ib ibn Uthman ibn Mad'un radiyallahu taala anhu wa ardaa moom nag kon gisoon nañ ne bokkoon na ñan ci ñi nga xamante ne ni ñoom keroog yonent bi aleyhi salaatu bi muy génn di dem ghazwatu buwaa buwaat moom la waxoon mu daldi koy nekk ki assurer intérim bi ci waxu imaam ibn Hisham rahmatullahi aleyhi moom moo assuré woon intérim bi bi yonent bi alayhi salaatu wasalaam di dem doon kari njëggu Quraysh mu ne yuridu imaam Ibn Ishaq ne yuridu Qurayshan ci deuxième année bi ci weeru gàmmu ci rabiul awal kon moom mu ngi génn àddina kon yawma yamaama ci douzième année bi ginnaaw gàddaay yonent bi alayhi salaatu wasalaam moom Seydina Uthman as-Sa'ib ibn Uthman ibn Mad'un radiyallahu taala anhuma wa ardaahuma wa anna bihima wa ja'ala a'aliyal firdawsi maskanahu wa ja'ala ma a'aliyal firdawsi maskanahuma wa ma'waahuma imaam ibn Isxaaq rahmatullahi alayhi kon ginnaaw bi mu ñu nee yonent bi alayhi salaatu wasalaam génn ci weeru gàmmu ci année deuxième année bi ginnaaw gàddaay gi mu ne yuriidu qurayshan quraysh nag la doon kari kon imaam ibn hisham ne wastamala ala almadinati assaa'iba ibn uthman ibn mad'un ne moom mu nga fa bàyyi woon mu assuré intérim bi di assaa'ib ibn uthman di doomi mad'un euh, kantaa imaam alwaaqidi moom rahmatullah aley dane sa'd ibn mu'aaz keroog yonent bi aleyhi salaatu wasalaam bi muy génn foofu di dem ñaata lañu woon mu ne wa kaana rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fi mi'atay raakibin wa kaana liwaa'uhu ma'a Sa'd ibn Abi Waqqaas ah loolu imaam al-Waaqidi wax côté bii dañuy gis ne riwaaye yii nii yépp mooy gis ne imaam Ibn Isxaaq ko noonu imaam ibn isa eh, imaam ibn al-Waaqidi dañoo solo mbir yi bi duni sanadin mooy amul càll la waxu imaam ibn Isaaq bi rahmatullah alayhi moom boo demee nako noonu ci at-Tabaqaatul Kubra bu imaam ibn Sa'd di nga fa fekk wax jooju ak al fi taarix bu imaam ibn al-Athiir ak boo demee ci al-Bidaaya nihaaya bu imaam al-Haafiz ibn Kasiir waaye ñoom ñii muy imaam ibn isxaaq ak imaam al dañoo solo mbir yi biduuni isnaadin imaam al-Waaqidi moom rahmatullah alayhi kon mu solo ci boo xam ne bu wéradi la kon ñu gis ne wax yi yëpp doy ay nettali la loolu mais gisuñu càllale gi moom mu ne imaam al-Waaqidi wa kaana rasulullah sallallahu alayhi wa mu ne keroog bi muy génn di dem ci xare bi dafa génn fii mi'atay raakibin ñu nekk deux cents deux mooy tey moom lañu mi a tey mi a mooy mi a tey mooy ñaari cent ñaari deux cents war garu ay ay gawar keroog loolu la noon la génne muy deux lañu woon léegi drapeau bi ku ko yoroon mu ne wa kaana liwaa'uhu ma'a Sa'd ibn Abi Waqqaas mu ne nag drapeau bi ku ko yoroon moo doon Seydina Sa'd ibni abi waqaas radiyallahu anhu léegi imaam ibni isxaaq nee nañu Quraysh la doon ut imaam al moom dafa gën a dugg ci détails yi mu ne wa kaana maqsiduhu an ya'tarida li'iiri Qurayshin mu ne objectifam moo doon dogale li nga xamante ne ni mooy caravane waa Quraysh mooy seen caravane commerciaux yooyu bul fàtte na li déclenché yi yépp mooy aaya ba ne udina lilladina yuqaataluuna bi annahum zulimu wa an wa inna allaha ala nasrihim la qadir suñu boroom ba mu nee udina jox nañu ndigal permettre nañu ñi nga xam ne dañuy xeex ñoom kër ñoom dañ leen a tooñ ke buur yàlla kat dig na leen ngañaay dig na leen dimbal te loolu ku ko man la te ku ko def la kon imaam al-Waaqidi mu ne wa kaana maqsiduhu li nga xam ne nag moo ko taxoon a jóg an ya'tarida li 'ayri Quraysh mooy dogaale caravane commerciale bu Quraysh léegi Quraysh moom kan moo yoroon njëgg moom caravane bi ku ko jiite woon ci waa Quraysh mu ne wa kaana fiihi Umayyatu bnu Xalafin wa mi'atu mu ne nag ki nga xamante ne ni moo jiite woon njëgg moomu di caravane waa Quraysh moo doon Umayya ibn Xalaf xalafahu llahu fi naar muy Umayya ibn Xalaf bokkoon ci kilifaay Quraysh yu yées yi moom alayhi min allahi maa moo ko jiite woon waaye ñaata lañ woon mu ne woon mi'atu rajulin ñoom nag cent moom moo jiite woon mbir mi cent lañ woon ci waa Quraysh ñoo àndoon ak caravane bi di dem mu ne wa alfaani ak deux mille wa xamsu mi'ati ak cinq cent li nga xam ne mooy ay ay ay géléem kon caravane bi riisoon na de alfaani deux wa xamsu mi'a alfaani wa xamsu mi'a ak cinq cent ba'ir ci ay ci ay géléem ñoom ñoo composé woon caravane boobu te nag loolu mooy gëléem gu ne day yépp ba diis léegi nag yeneen bi alayhi salaatu wasalaam dogaa bëgg dogaale ñooñu ndax alalu nit ñi lañ piye jullit ñi ba pare di fa jaar ne dañuy commerce imaam ibn Ishaq ne loolu mooy côté boobu imaam ibn Ishaq imaam al-Waaqidi moo wax yii nii léegi bu ñëwaatee ci riwaaye imaam ibn Ishaq bi moom ñu ngi ko bàyyi woon fan imaam ibn bi mu ne summa gaza rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fi shahri rabi'in al yuridu qurayshan moom foofu la ñemoon ak moom mu ne ginnaaw gi yonent bi alayhi salaatu wasalaam daal di xare ci rabi' al awwal weeru gàmm fekk ki nga xam ne ñoom la soxla woon ci génn googu mu génn moo doon quraysh di kuffaaru qurayshin yi imaam ibn isxaaq di continuer mu ne xatta bu buwaata ba ni nga xamante ne nii ci lay yi bu waat di ab ab dëkk ab kii la turu benn bërëb la benn place comme niñ ne woon rek wala mu ngi mel ni ba mu àggee fële ca parcelle Assainies ba mu àggee jàmm gën wala ba mu àggee fi nga xamante ne nii mooy marché njaareem bu géejawaay lool rek la mooy tur la tur la mooy tur la rek turu benn kii gox benn bërëb mu ne kon yonent bi alayhi salaatu salaam kon génn ngir uti Quraysh xatta balaxa ba ni muy àggee Buwaata di Buwaat Buwaat fu féete mu ne min naaxiyati Radwa ci côté Radwa waa Buwaat moom mooy imaam al-Hafiz ibn ne jabalun min jibaali Juhayna bi qurbi Yanbu mu ne Buwaat de ab montagne la ab montagne moo tudd montagne bu nekk côté yan bon ci côté côté Juhayna waa Juhayna eh, ñë fa lañ naan al-Juhani ku bokk ci ñoom lañ naan al-Juhani waa Juhayna gis nañ fi ay saxaaba yoo xam ne noonu lañ al-Juhani yooyu noonu ñoom ci Juhayna foofu eh, ci seen côté fiñ dëkke woon dafa am montagne bu mag bu fa nekk boo xam ne bu waatu la tudd moo tax mu ne jabalun bu waat boo xamul lan la ab montagne la comme ñu ne rek Kilimanjaro wala loolu rek la Himalaya ab ab montagne bu tudd noonu la bu waat mu ne min jibaali Juhayna bokk ci montagne yi nga xam ne ñoo fege Juhayna waa Juhayna ci seen dëkk la nekk soriwul nag yan bon yan bon it soriwul Madina noonu ah mu ne min naaxiyati Radwa côté ci faubourg côté Radwa Radwa it lool la moom turu euh, beneen montagne la moo tax imaam Ibn Hajar rahmatullah aleyhi mu ne jabalun mashhuurun azimun bi yanbu mu ne benn Radwa dane la ci wetu Radwa lii da lay wan pour nga nga nga exactement fi mu nekk bu ma boo demee ba marché ba di nga fa gis benn bërëb bu tudd nii ci côté beneen tudd benn place boo xam ne fu ñu xam la comme noonu la rek mu ne kon moom dafa agsi buwaat boîte turu montagne la waaye dafa am montagne bu ko gën siiw muy lan muy Radwa mu ne kon ci wetu Radwa ci peggu Radwa mu ne foofu noonu ndax montagne la boo xam ne bu siiw la bu nekk foofu la ci yan boo ah! kon loolu la imaam ibn isxaaq wax raxmatullaahi aley mu ne bi mu fa agsee nag est ce que fekk na fa ñam doon seet waa Quraysh ñam doon dogal est ce dab na leen mu ne déedéet dafa dem fekk waa Quraysh daal di rëcc Quraysh rëcc mu ne summa rajaa moom mu ne imaam ibn isxaaq mu ne summa ginnaaw gi rajaa ilal madina yonent bi aleyhi salaatu wasalaam daal di dellu ndax objectif ba moo rate nañ ko gisoo yii nii yu bari noonu lay xoola abu a noonu la woon dafa dem fekk gaay raw ko rëcc bii yi nga xam ne daal ñoo fa dajee ki nit mooy sariya yi bu sayyidna uh, Ubayda ibn al-Harith daje woon nag gaay yi nga xamante ne ni ñii nee nañu ñenn ñi nee nañu Ikrimah ibn Abi Jahlin radiyallahu taala anhu moom moo ko jiite woon ndax mujju na tuub moom Seydina Ikrima am ñu ne déedéet euh, ki ko jiite woon du moom waaye Abu Mikraz la woon Ibn Hafsin di Mikraz boob Ibn Hafsin moo ko jiite woon kantaa imaam Abu al-Waaqidi moom dane Abu Sufyaan ibn Harb mooy ki nga xam ne moo jiite woon convoi boobu boobu noonu mooy ne daje woon nañu ak ñenn mais xeex mujjul am naka noonu ki nga xamante ne nii mooy Seydina Hamza ibn Abdul Muttalib daje woon na ak ki nga xam ne moo yoroon njëgg Quraysh mi di Abu Jahl ibn Hisham alayhi min ma yastaxiq waaye foofu it xeex mujjul am léegi euh, mu des bii ak ab waa ñaar yépp yonent bi ñëw fekk waa Quraysh romb jàll dem moo na imaam Ibn Isxaaq ne kon yonent bi alayhi salaatu dellu bi mu demee gisu leen ba bu waat gisu leen mu daal dellu summa rajaa ilal madina mu daal dellu madinatul munawwara ala saakiniha afdalu salaatu wassalaam walam yalqa kaydan te trouvé wu fa amul benn xeex amu fa ndax dajewul ak ña nga xam ne ñoom la doon xeexal ñoom la doon uti kon xare bii mooy lan mooy ghazwatu Buwaat ghazwatu Buwaat Buwaat mooy xare bii mooy lan boo comptabiliser mooy deuxième xare boo xam ne bu yonent bi aleyhi salaatu ginnaaw Abwa kon Abwa boîte après abwa boîte moo ci tegu kon yonent bi alayhi dellu waaye bi mu delloo yonent bi alayhi salaatu imaam ibn Ishaq di ñu nettali mu ne moom Seydina imaam ibn Ishaq rahmatullahi alayhi mu ne yonent bi aleyhi salaatu wasalaam bi mu delloo ci ghazwatu Buwaat jóge Buwaat gisu fa waa Quraysh mu ne fa labisa biha baqiyati baqiyata shahri rabi'il aaxar wala aaxir wa ba'da jumaada al uulaa imaam ibn Isxaaq raxmatullahi aleyhi mu ne bi yonent bi aleyhi salaatu wasalaam jóge foofu gi Buwaat mu daal di dellu madinatul munawwara ala saakini afdalu salaatu wasalaam daal di fay paase des fa li nga xam ne moo des ci weeru rabii euh, bu mujj bi ndax wax nañ la bii mu ngi génnoon kan ci rabiul awwal la génnoon te yooyu du da ngay dem nii yi xare yi du da dem après euh, suba gi huit heures onze heures nga ñibbi si waat non day sori te boo demee mooy da ngay taxaw di xaar day jël ay jours mën na jël ay 15 jours nga nekk fa di xaar boo taxawee nag ba gis ne caravane bi jàllul nga xam ne kon nii rëcc nañu nga door a dellu lool la moo tax mu ne la bi mu dellu see moom alayhi salaatu wasalaam madinatul munawwara summa fa labisa biha mu daal di des foofu baqiyata shahri rabi' li des ci rabi' al axir bi nga xam ne mooy bu mujj bi muy rabi' al axir bu mujj bi mu daal di koy paase wa ba'da jumaada ak lenn ci jumaadal uulaa di weer wi nga xam ne moo topp ci euh, rabia al athani muy jumaada al ula mu daal di fay paase lenn ci des madinatul munawwara ala saakini afdalu salaatu wassalaam lenn ci jumaada al ula summa gaza qurayshan waaw akbar imaam ibn isxaaq ne amul nooflaay summa ginnaaw gi loolu mooy même pas paasewul sax ginnaaw bu waat toogul deux mois même pas un mois yu tuuti thani moo ak lenn ci un mois et quelques jours ak lenn ci jumaadal ula summa ginnaaw gi alayhi salaatu wassalaam gaza qurayshan mu ibn isxaaq ne fastamala ala almadinati aba salamata ibn abdil asad Euh, loolu du imaam ibn Isaaq waaye imaam ibn Hisham moo wax lii mu ne moom bi yonent bi aleyhi salaatu wassalaam di xare ji xare bii nga xam ne mu ngi am ci jumaadal oola ginnaaw bu waat nee na ka bàyyi woon ca dëkk ba mu assuré intérim bi mooy Abu Salama ibn Abdul Asad di kan Abu Salama mooy boroom kër bu njëkk bu yaay ummu salama radiyallahu taala anhuma wa ardaahuma moom gisoon nañu tarjamaam walillahi alhamdu wal minna loolu imaam ibn hisham rahmatullahi alayhi moo ko wax xare bii nag moom la imaam al buxaari rahmatullah alayhi daldi wa ubbee ci kitaabul maghazi ginnaaw bi mu ne Euh, qaala ibnu isxaaq imaam al buxaari raxmatullah te tuddoon nañ ko fi bi mu ne imaam ibnu isxaaq di nee na awwalu maa gaza nabiyu al abwaa mu ne imaam ibnu isxaaq nee na xare bu njëkk bi yonent bi alayhi salaatu wasalaam xare mooy al abwaa imaam al buxaari raxmatullah alayhi ci kitaabul magaazi ba léegi mu ne summa buwaat mu ne imaam ibn isxaaq nee na ginnaaw al abwa imaam ibn isxaaq nee na ginnaaw gi buwaata yonent bi aleyhi salatu wasalaam daal di xare buwaat te moom lañ gis léegi léegi xare bii mu génn ci jumaadal uulaa moom la imaam alxaafiz abu abdullah al buxaari rahmatullah aleyhi daal di solo mu ne xaddatanaa ci kitaabul magaazi mooy xadis bu njëkk ci kitaabul maghazi rahmatullah alayhi moom imaam alxaafiz al buxaari rahmatullah alayhi mu ne xaddatanaa ubaydillah ibnu muhammadin xaddatanaa abdullah xaddatanaa mu ne nettali nañu abdullah ibnu muhammadin di sëriñam mu ne nettali nañu abdallah di doomi muhammad qaala nee na xaddatanaa nettali nañu wahbun di wahb mooy kat wahb ibnu jarir akbar ibnu xaazim rahmatullahi alayhi mu ne kon ki nga xam ne moo ñu nettali mooy imaam kooku mooy Wahb ibn Jarir ibn Haazim rahmatullahi alayhi qaala moom Wahb ibn Jarir mu ne haddasanaa nettali nañu Shu'batu di Shu'ba amiirul mu'miniina fil hadiis Shu'batu ibn al-Hajjaaj muy Shu'ba di doomi al xam-xam bu rëy ba nekk amirul mu'miniin njiitu jullit ñi njiitu borom xam-xamu xadiis yi ci wàllu xadiis Allahu akbar an abi isxaaq mu jële ci abi isxaaq gisoon nañ ko fi di as-Sabi'i rahmatullahi alayhi mu ne moom imaam ibn eh, imaam abi isxaaq as-Sabi'i rahmatullahi alayhi kuntu ila janbi Zayd ibn Arqama mu ne dama masa nekk man abu isxaaq as-sabi'i moo doon bàyyi yunus yunus jur israil gisoon nañ ba ñuy doon wax ci israil naan ñoom ñoom ñu ñu lañ bu garaaw mooy kii mooy maamu israil di bàyyi yunus ñoom ñëm ñuy ay kàngam ay boroom xam-xam yu pas possible ci wàllu ilmul xadiis akuk cellte mu ne kon moom abu isxaaq as-sabi'i mu ne kuntu man damaa mas a nekk ilaa jan bi Zayd ibn Arqam dama mas a nekk ci wetu Zayd ibn Arqam xadiis bi tuddoon nañ ko bi ñuy wax ñaata xare la yonent mi alayhi salaatu wassalaam xare waaye continuation bi moo ñu soxal fi pour ñu xam ghazwa bi imaam Ibn Ishaq di wax ne moom la alayhi salaatu wassalaam génn ci deuxième année bi ci jumaadal ula nan la tudd ak lan la woon mu ne man abu ishaq dama mas nekk ci zayd côté zayd ibn arqam di saxaaba boobu radiyallahu anhu fa qiila lahu ñu ne ko laaj ko kam gaza nabi sallallahu alayhi wa sallam min ghazwa ne ko ñaata xare la yonent bi alayhi salaatu wassalaam xare ñaata xare la xare qaala mu ne moom zayd ibn arqam radiyallahu anhu mu ne tis'a ashara mu ne la dix xare la yonent bi alayhi salaatu wasalaam xare xaala nee na ñu ne ko mooy ñu wax ko ne ko kam xasawta anta ma'a waa dix-neuf yooyu yow Zayd ibn Arqam ñaata xare nga ànd ak yonent bi alayhi salaatu wasalaam daal di xare ak moom ñaata xare qaala mu ne leen sab'a asharata mu ne leen dix-sept xare moom laa xare ànd ak yonent bi aleyhi salaatu wassalaam qultu abu isxaaq as-sabi'i nee na mani ko ma ne man fa ayyuhum kaanat awwal ana ci xare yooyu nga wax ban moo ci njëkkoon qaala al-ushayr aw usayra nee na mu ne ma al-ushayr mooy ghazwatu ushayr mooy suñu xare bii awil usayra wala usayra Euh, nee na moom fa zakartu li qataada imaam Shu'ba ne moom mooy Shu'ba mooy kan ibnul Hajjaaj mi jële xadiis bi ci kan mi ko jële ci Abu Ishaq as-Sabi'i moom mu dem laaj beneen sëriñam muy ndax sëriñ yu bari lañ doon am nee na fa zakartu li qataada fa qaala al-Ushayratu nee na ma dem laaj sama beneen sëriñ bi di qataada ma tuddal ko mbir mi mu ne man mu ne ma moom Ushayr bi Ushayr mu ne déet Ushayra tula Ushayra loolu la ko sëriñam moom imaam Shu'ba beneen sëriñam bi di Qataada mu siiw mi rek Qataada mi mi mi ñu xam ci alxuraan yeeg imaam Qataada voilà <laughs> nee na kon mu ne ma al Ushayra kon loolu mooy xare boobu léegi nga ne ma mee taxawal yow dañ ne woon avant avant avant xare bii nii nee nga ma euh, ci kaw rek nee nga imaam al-Bukhari nee na qaala ibnu Isxaaq awwalu maa ghaza an-nabi sallallahu alayhi wa sallam al loolu rek nee nga ci yonent bi alayhi salaatu wa salaam nee na bo imaam ibnu Isxaaq nee na te lool gis nañu ko sax gis nañu fi temps fan yi yëpp moom lañu gis xare bi njëkk bu yonent bi alayhi xare mooy al abwa ginnaaw al abwa buwaat ginnaaw buwaat ushayra léegi man xadiis bi zayd ibn arqam moom dane bi ci njëkk xare bi ci njëkk mooy lan mooy ah que a ushayra la te yow loolu place troisième nga ko andil loolu kii ne euh, imaam al xaafiz ibn kathir rahmatullah alayhi mu ne lii niñ leen di boolee mooy wax jooju mooy ne dafa am taqdir mooy dafa am loo xam dañ koy sous-entendre ci wax gi mooy du ne yonent da ko dañ ne ko yow ana xare yi ngay wax dix-neuf yu yonent mi alayhi salaatu salaam ana bat moo ci jiitu doo du loolu mu ne Ushayra mooy yow Zayd ibn Arqam ana ban ci xare yooyu nga njëkk a xareek moom mu ne Ushayra te loolu moo taxoon imaam al-Hafiz ibn Hajar ne lii wane ne moom bi ñuy wax ñaata xare la ñaata xare yi ñaata la waxoon nañ la ne imaam Jaabir ibn Abdullah moom dane vingt et la ñu gis imaam Zayd ibn Arqam fii mu ne ñaata mu ne dix-neuf mu ne deux yooyu daa am deux yu ko raw ndax goneem nit nekkoon tout tànk te li koy wane lool di dëgëral lool mooy xadiis bi ñëw ci imaam Muslim ibn al-Hajjaj rahmatullah alayhi nga xam ne dañ koo laaj moom ñan la ànd ak moom ban la jëkk ànd ak moom mu ne ghazwatu al-Ushayra muy bii kon loolu kon lënt-lënt bi wàcc na mooy ne ban moo jëkk ci yooyu te nga àndoon ak moom bi nga ànd ak moom ban moo ci njëkk mu ne Ushayra xare boobu nag moo nekk nii kon léegi gis nañ ci riwaaya bi ñii ne Ushayra aw wala boog Usayra eh, ki nga xamante ñii dañu ne Qataada rahmatullah alayhi li mu wax imaam al-Hafiz ibn Hajar dane wa qawlu Qataada huwa alladhi ittafaqa alayhi ahlu siyar wa huwa as-sawaab mu ne waxu Qataada xam nga imaam Shu'ba da ne man dama ko laaj bi ma sama sëriñ Abu Ishaq waxee lool après dama tuddul Qataada sama beneen sëriñ loolu mu ne ma xam nga da ne Ushayr wala Usayra moom mu ne imaam Qataada ne ko Ushayratun Ushayratun Ushayra al Ushayratu al-Hafiz waxu imaam Qataada bi huwa alladhi ittafaqa alayhi moom la waa domaine bi di waa ahlu siyar waa ñi nga xam ne ñooy siira moom la ñu dëppoo wa huwa sawaabu te loolu mooy li nga xam ne mooy li jub mooy ne Ushayra la xare bi Ushayra la tudd Ushayratu al Ushayratu mu ne wa ndax dañ naan Ushayr di wax Ushayratu mooy moo tax mu ne euh, Ushayr dañ naan Ushayr awil Ushayra ndax lan yuzkaru wa yuannas wa huwa mu ne suwaa ñu def ko góor wala ñu defal ko jigéen mooy mark féminin ci araab lu ci bari taalay jeexe taabu tëju comme imra imraatun bu dee yooyu yu mel noonu comme ñu naan kii kaatibun mooy bu góor bu dee jigéen ñu yokk ci ab kaatibatun comme loolu mu ne soit da mën nañu wax ushayrun dañuy wax tamit ushayratu al ushayru wala al ushayratu mu ne nag loolu ab bërëb la ab bërëb moo tudd noonu rek comme ba dangay gis ne yii yëpp ay endroit yu tudd yooyu la rek mooy foofu nag bërëb boobu mooy bërëb bi yonent bi alayhi salaatu salaam bi mu génnee ba ñëw ba foofu bërëb bi mu taxawoon fi mu yemoon taxaw fa foofu moo tudd Ushayra moo tax ñu tuddee ghazwa bi xare bi ñu daal di koy tudde ghazwatu Ushayra al Ushayra mu ne waa nga ne ko waa léegi man xadiis ba ne bu imaam al Buxaari bi bu Zayd ibn Arqam bi dane al Ushayra aw al Usayra imaam al Xaafiz ibn Hajar ne wa kanta Usayra moom non Usayra du xare bi Usayra moom du bii ñu ne ko waa léegi kon Usayra ban la mu ne Usayra wa amma ghazwatu al Usayra fa hiya ghazwatu Tabuk mu ne kanta lool moom mooy Tabuk te buur yàlla sax moo ko tudde ne alladina taba'u mooy fii saatil usra boobu muy wax mooy saatul usra boobu muy wax ci saw suuratu tawba muy jamono ju metti nga xam ne ay coono nga ci ngaar dajjoo moo tax mu ne wa sumiyat bi daalika lima kaana fiha min al mashaqqa dañ koo tudde ghazwatul nga xam ne mooy coono bi googu lu tax ñu tudde ko mooy lan euh, ndax coono gu metti gi nga xam ne moom la euh, ci saxaaba yi radiyallahu anhum daldi woon daj dem ba Sham Madina ba Sham ñii di dox ñii war ñii di ak tàngoor bi canicule bi malgré ñu dem coono googu moo taxoon ñu tudde ko loolu suñu boroom tudde ko noonu waaye bii nii kon xam nañ ne nan la tudd Ushayrun ghazwatul Ushayr wala Ushayra kon loolu moo jëm ci wàllu baat bi léegi kon imaam al ibnu isaaq kon wax na ki nga xam ne moom la fa bàyyi ci waxu imaam ibnu hisham mu ne moom ki mu fa bàyyi woon mooy abu salama ibn abdil asad radiyallahu taala anhu wa arda waaye bi nga xamante ne ca la fa la yonent bi aleyhi salaatu wassalaam daldi àgg foofu wax nañ la objectif bi objectif bi euh, ci ghazwatu Ushayra euh, imaam Ibn Isaaq nee na dafa génn doon ut Quraysh loolu la wax moom imaam Ibn Isaaq rahmatullah alayhi kantaa kële euh, kii nu mu tudd imaam al-Waaqidi rahimahullah dane dane yii mooy ghazwatu Abwa ko niñ ko gisoon bu Buwaat ak bii yépp yonent mi aleyhi wassalaam da cee génn li yaltaqiya tujjaara qurayshin xiina yamurruuna ila shaami dihaban wa iyaaba mu ne boo li li waraloon bii it mooy yi waraloon yi weesu rek mooy ne commerçant quraysh yi nga xam ne ak seen caravanes ak seen jëgg yi moom la yonent bi alayhi salaatu wasalaam doon kari soit nag mooy soit caravane bi la doon dem Sham wala du doon ñibbisi di ñëwaat mag kon loolu mooy li nga xamante ne nii moom la yonent bi alayhi salaatu wasalaam bi mu génnee looloo ko tax yóbbu waa léegi est-ce que fa Quraysh déedéet boobu it mu daldi ñëw dafa nekk comme l'imam ibn Ishaq ne hatta nazala bi mu agsee al-Ushayra gisoo moo imaam al-Hafiz ne lii waxu Qataada bi rahmatullah imaam Qataada mooy li waa ahlu siyar yi daal dëppoo mooy Ushayra mu ne bi nga ne hatta nazala al-Ushayra yonent mi alayhi salaatu salaam ñëw ba ci bërëb boobu muy Ushayra daal di fay campé mu ne min batni yan ci xuru yan bon gis ne xoola sànq biñ la doon wax buwaat dañ ne la jabalun min na boo xam ne ci yan boo côté yan boo la nekk Radwa ci côté yan boo mooy na gis ne lii lépp moo yoonu caravane Quraysh yi ndax foofu la doon jaar mu ne Ushayra tamit mooy benn xur la min batn yan bon ci xuru ci biir yan bon yan bon ci boppam ab bërëb la bu yaatu foofu noonu foofu noonu la yonent bi alayhi salaatu wasalaam daal di campé muy Ushayra léegi ñaata weer ñaata fan la fa def imaam ibn Isxaaq ne fa baqiya fa aqaama biha jumaada al ula wa layaaliya min jumaada al mu ne bam demee gis nañ ne ci jumaada al ula li génn dafa des Medina tuuti daal di dem imaam ibn ne nag bam fa àggee fa la des li des ci nekk fa li des ci jumaadal uulaa ba mu jeex ak ay guddi ci jumaadal aaxira di weer wi ci tegu waaye ba mu fa demee fekk fa Quraysh waaye wa waada'a fiiha bani mudlijin wa xulafaa'ahum min bani damra tumma raja'a ila almadina walam yalqa kayda kon imaam ibn isxaaq ne raxmatullah aley kon ba mu desee foofu fan yii mu la wax li des ci jumaadal oola ak jumaada ak yenn guddi ci jumaadal aaxira mu ne wa waadaa yonent bi aleyhi salaatu wasalaam nag daldi am ak ay accord foofale kan waa banu mudlij muy waa kër waa tribu bu Suraaqa ibn Maalik al mudliji di waa këru Suraaqa ibn Maalik di doomi Maalik al mudliji di Seydina Suraaqa moom gisoon nañu tarjumayam ci lu yaatu walillaahi alhamdu wal minna ñooñu waa waa tribune yonent bi alayhi salaatu wasalaam daal dem ay accord ak ñoom muy beneen phase biñ la waxoon ci xeex ak Quraysh mooy di leen dem di kar seen njëg gi waaye di lan di fexe am ay accord ak ñi nga xam ni ci seen yoon la seen euh, commerce yi di traverser fa la ñuy jaar bu ko defee ñu isoler Quraysh politiquement et diplomatiquement kon mu daldi am ay accord signé ay accord jàmmoo ak ndimbalante ak ñan waa banu mudlijin waaye wa xulafaahum min bani damra ak seen alliés yi ci waa banu damra xam nga waa banu damra gisoon nañ ci ghazwatul abwa këne ba mu demee di leen uti ñoom ak Quraysh signé woon na fa accord ak seen kilifa ga di Majdi ibn Amr al rahma euh, radiyallahu taala wa arda lii nag mu siñewaat ak ñoom ngir amaana ci yeneen point yoo xam ne ñoom defuñu ko amuñu ko woon accord wala gën a feddali loolu nekkoon ñoom it allié lañu woon ci waa banu mudlij ginnaaw bi loolu xewee summa imaam ibn isxaaq rahimahullah ne summa ginnaaw gi rajaa mu dellu ilal madinati madina ala saakini afdalu salaatu salaam walam yalqa kaydanta xeex amul fekku fa waa Quraysh xeex amul ci yoon wi ci xare bi kon ñetteeli xare ngo ginnaaw ghazwatul abwa ghazwatu buwaat ghazwatu al-ushayra wala ushayr al-ushayr xeex amul kon yonent mi alayhi salaatu waaye am na fay ak waa banu mudlij ak seen allié yi ci waa banu damra ah, imaam ibn Isxaaq rahmatullah yi daal di fay indi benn nettali nag ci boo xam ne euh, gaa xadis bi wérul ci gàttal xadis bi wérul waaye da ko fee cité moom imaam ibn Ishaq ne ci ghazwatul Ushayra bi al Ushayra ci la xewoon waaye xadis boobu wérul euh, ndax euh, bon nañu wax nañu wax ta kii bi ba pare càllale bi après ñu ñëw ci lu tax xadiis bi wérul imaam ibn isxaaq ne wa fee tilka al ghazwati qaala li ali ibn abi taalibin radiyallahu anhuma qaal imaam ibn isxaaq mu ne ci xare bi muy xareb ushayr wala ushayra ci la yonent bi aleyhi salaatu wassalaam daldi wax seydina ali ibn abi taalib radiyallahu anhu li nga xam ne moom la ko wax ah, loolu lan la ko wax imaam ibn isxaaq di indi càllale mu ne fa xaddatani yazid ibn muhammad ibn xaysam almuxaaribi an muhammad ibn kaabin alquradi an muhammad ibn xaysam abi yazid an ammaar ibn yaasirin eh, lu ma wax xaysam non xuseym xuseym am na nag ci euh, c'est vrai que am na ci yenn riwaaya yi xaysam moo ci nekk waaye bu dee ci boo demee ci nu mu tudd euh, euh, version bi imaam al-Hafiz ibn Kathir indi ci al-Bidaaya wan Nihaaya boobu xuseym moo fa nekk waaye ci boo demee nag ci ad-Dalaa'il bu imaam al-Bayhaqi ak siirat ibn Hisham bi li ci nekk mooy xaysam lool moo ci nekk moo tax loolu wuute la kon mu ne moom imaam ibn Isxaaq fa xaddatanii nettali na ma Yazid ibn Muhammad ibn xaysam wala Xuseym di Yazid di doomi eh, Muhammad Muhammad di doomi xaysam wala Xuseym al rahmatullah alayhim Muhammad ibn Ka'b al-Quradi mu jële ci Seydina Muhammad ibn Ka'b al-Quradi radiyallahu taala anhum wa ardaahum an Muhammad ibn Xaysam wala Xusaym mu jële ci Muhammad di doomi Xaysam wala Xusaym abi Yazid di bàyyi Yazid male ni ci kaw an Ammaar ibn Yaasir mu jële ci Seydina Ammaar ibn Yaasir mu daal di nettali nettali bii ñuy bëgg a wax léegi lan moo tax ñu ne la mbir mi wérul xadiis bi d'abord alxaakim daal dina koy solo naka noon imaam albayhaqi miñ la tuddal léegi ci addalaa'il naka noon imaam ahmad ibn hanbal daal dina koy solo waaye sanad bi wérul imaam alhaythami rahmatullah alayhi dane ci almajma di majma'u az dane rawaahu ahmadu waltabaraani walbazaar bi ixtisaar wa rijaalu aljamic mawthuquun illa an attaabici lam yasmac min ammaar moom imaam alhaysami raxmatullah aley dane rawaahu ahmad xadiis bii ñuy bëgg a wax de imaam ahmadu bnu hanbal raxmatullah aley daal dina koy solo ak imaam altabaraani di imaam altabaraani walbazaar di abu bakr albazaar bixtisaar ci loo xam ne ab tënk la nag dañ ko résumer foofu tënk ko mu ne nag góor ñi nekk ci càll la yooyu yépp ñu dëgër lañu sauf que taabi'i bi lam yasma min Ammar kan mooy taabi'i bi muy Muhammad ibn Xaysam wala Xusayma Abu Yazid kooku déggawul ci Ammar mooy dafa am rupture loolu benn problème la waaye problème bi ginnaa aggravé wu sax li nga xam ne moom la imaam al rahmatullahi alayhi daal di wax ndax imaam az-Zahabi rahmatullahi alayhi dafa tudd bi mu tuddee càllale bi xadiis bi ci al-Mizan di téereem boobu te imaam al-Hafiz Ibn Hajar ñëw def ci xa liggéey bu rafet ci téere bi al-Mizan bu imaam az-Zahabi def tudde ko lisaanul Mizan waaw akbar waay bo amee jotam di fa gis ay ay ay gànjara ki gawa ay loo xam ne non non non moo raw moo raw wurusu ci lisaanul mizaan ndax imaam al moo bind al-mizaan imaam Hajar ñëw def lisaanul mizaan waaw mu ne moom imaam al-Dhahabi ci téereem boobu mu ne wa qaala al-Bukhari mu ne imaam al-Bukhari nee ci euh, pour càllale bi niñ la tuddal léegi imaam al-Bukhari rahmatullah alayhi la yu'rafu samaau yazid min muhammad wala muhammad an ibn al xay an ibn xaysam wala ibn xaysam min ammaar euh, kon imaam al buxaari ne ah laa yoraf xamuñu samaau yazid min muhammad ñun moom wax dëgg xamuñu bu la nee xamuñu xam nga al al Buxaari rahmatullah ku sàmm woon la ci ni muy même bu nit daañu fee léeg-léeg du ñëw rek mooy ci ay termes yu yu rafet la koy waxe waay te ku sàmm woon la moom imaam al Buxaari rahmatullah alayhi mu ne laa yorofu xamuñu simaau Yazid samaau Yazid min Muhammad déggug Yazid jële ci Muhammad loolu. mooy ban Muhammad mooy Muhammad ibn Ka'b ibn al-Qurazi xam nga dana la haddathani imaam Ibn Sa'd dana nettali na ma Yazid ibn Muhammad ibn Khaytham an Muhammad ibn Ka'b ibn al-Qurazi loolu la imaam al-Bukhari ne loolu moom xamuñu ko te imaam al-Bukhari moom bu ne ci xadiis lii xaw ma ko moom xamuñu ko loolu moom mooy bàyyil mu daanu bàyyil mu daanu mu ne loolu benn wala Muhammad an nim na xaysam kanta te tamit xamuñu déggu mooy jële xadis xadis Muhammad ibn Ka'b al-Qurazi mu jële dégg xadis ci Muhammad ibn xaysam ñun de xamuñu ko ñun imaamul Buxaari loolu moom xamuñu wala ibn xaysam ka même imaam ibn ibn boobu moom xamuñu tamit que ne moom jële na xadis ci Ammaar ibn Yaasir kon da gis ne kon affaire bi fépp rupture la mooy ne sëriñ imaam ibn Ishaq di Yazid ibn Muhammad moom imaam al-Bukhari nañ xamuñu fu mu dégg ci kim ne ci moom la ko jële moo tax gis nga boo seetloo euh, xadiis bi waxul ne xaddasa ay kii imaam al ibn Ishaq rek ka ne xaddasa nii Yazid moom moo dëgg wax lu leer ne da Yazid moo ma nettali waaye li ci tegu an daan mooy ñu jële ci loolu tekkiwul ne waa ji da koo dégg direct imaamul Buxaari yi ne ñun lool sa xamuñu ko que ni dégg na ci ñoom direct mooy ñi nekk ci càllale bi yépp imaam ibn Ishaq daal lañ xam ne moom moo déggee ci sëriñam Yazid ibn Muhammad ibn Haytham al bi boo léegi nag boo commencé ci moom ki ci tegu ki ci tegu ku ci tegu ñeenti ñoo ñëpp kenn dégguñu ko kenn ci ñoom dégg na ci ki ci des kon kay loolu problème la kon xadiis bi wérul mooy xadiis la boo xam ne bu daif la léegi nag lan la xadis bi di wax euh, dane imaam kan mooy nettali Ammar ibn Yaasir ne ci moom lañ ko jële Seydina Ammar ne radiyallahu anhu kuntu ana wa Ali ibn Abi Taalib rafiqayni fi ghazwati al-Ushayra mu ne man Ammaar ibn Yaasir dama ne woon ak Seydina Ali ibn Abi Taalib ñu nekkoon ñaari àndandoo ñoo nekkoon ñaar àndandoo ci xare boobu di xare bii ñu yem nii di ghazwatul Ushayra fi batni Yanbu' ci xuru Yanbu' foofu comme ni ñu ko waxe sànq mu ne fa lamma nazalaha rasulullah sallallahu alayhi wa sallama biha nee na bi fa yonent bi alayhi salaatu wàccee dal fa mu daal di fay des nekk fa mu ne ra'aynaa unaasan min bani mudlijin ya'maluuna fi aynin lahum wa fi naxl nee na ci lañu gisee a ay nit ñoo xam ne ci waa banu mudlij lañ bokk ñu gis leen ñuy liggéey ci seen ndox yooyu di def agriculture ak seeni tàndarma yi ñu yor garabu tàndarma yi ñuy liggéey foofu nee na seydna ali ibn abi taalib ne ma man ammaar ibn yaasir radiyallahu anhuma yaa abal yaqdan hal laka fi an natiya haa'ulaa'i al qawm fa nanzuru kayfa ya'malun nee mu ne ko yow Abu Yaqzan Seydina Ali ne ko moom loolu waxoon nañ ne moo dàkkantalu Seydina Ammar ibn Yaasir gisoon nañ ko bi ñuy gis tarjama walillahil hamdu wal minna nee na Seydina Ali ibn Abi Taalib ne ko yaa Abal Yaqzan moo doon dàkkantalam ne ko yow Abul Yaqzan ndax gisuloo ñu daldi dem ci mbooloo mëne ci waa Banu Mudli di liggéey ci seen oasis bële ak seen tàndarma yi garabu tàndarma yi bu ko defee ñu xool naka lañuy ñuy liggéey gina seetlu ñoom ni nga xam ne noonu la ñuy liggéey seen tàndarma yi foofu nee na ma ne ko waaw ñu daldi di ma ne ko qultu in shi'ta bu la neexee qaala fa ji'naahum léegi ñu daal di ànduñ mook seydna ali ibn abi taalib radiyallahu anhu maa ñu dem mu ne nanzuru ñuy xool ilaa amalihim saa ñu daal dem ab waxtu ab diir daldi fay nekk di leen xool ñuy liggéey mu ne summa ghashiyana nawm fa lañ ne di xool ba coono gi ndax doxe Madina ba Ushayra eh, ñenn ñi war waaye coono la ak désert yooyu nga ñëw toog xool ñooñu ba sonn ba nelaw daldi leen euh, seen bët daal for nag euh, euh, daldi nelaw ñuy nelaw nee na bi nga xam ne ci lañ gëmmantu noonu fa amadna ila sawrin min an-naxl ñu daal di dem ci foo xamante ne nii ay tàndarma garabu tàndarma yu ndaw ñoo fa nekk mu ne fii daqaa min al ard ci suuf soo xamante ne ni lépp mooy suuf la soo xam ne su nooy la ak turaabu daqiq mooy suuf su nooy xam nga suuf yëpp melu niroowuñu da ngay gis suuf soo xam ne su dur lay doon sol bu dur gis yenn yi nekk ab peron mais am yoo xam ne nag suuf si day nooy moom mu ne côté biñ noon moom la ne fii daqaa min al ard ñu daldi dem foofu daldi fay tëdd di nelaw fa nim naa ñu daldi nelaw seydina Ammaar ibn Yaasirin radiyallahu anha mu ne fa wallahi ma ahabbana mu ne maa ngi waat ci yàlla ne kenn daldi wu ñu yee illaa rasulullah sallallahu alayhi wa yuharrikunaa bi qadami fa jalasnaa nee na ñun daal noonu lañu tëdd di nelaw ci suuf soos maa ngi wàcc yàlla ne kenn daldi wu ñuy yee kudul ki nga xam ne moo yonent bi aleyhi salaatu wassalaam di ñu yee ak tànkam mooy di leen laal ak tànkam ngir ñu yeew mu ne rab tatarrabna fi tilkal daqa mu ne mais nelaw nañu gis nga ba ci kii boobu ñu ngi ci suuf si ñu ngi poussière daanaka suuf si xam nga ak ngelaw li suuf si daanaka daal dañuy muur su su suñu yaram yépp suuf daanaka mu ne moom seydina Ammaar radiyallahu anhu fa yawma idin qaala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam li aliyin mu ne keroog boobee ci la yonent bi salaatu wassalaam wax seydina Ali ibn Abi Taalib radiyallahu anhu ne ko yaa aba turaab ne ko yow aba turaab muy baayu tee baayu suuf si mooy dàkkantal la lan moo tax mu ne li ma alayhi min turaab ndax li nga xam ne suuf si noonu la newe woon ci moom ba bari mu ne fa axbarnaahu bi ma kaana min amrina ñu daldi koy nettali li nga xam ne moom moo ne woon suñu mbir ba ni ñu ñëwee fii nettali ko li tax ñu ñëw fii ak yépp nee na summa qaala yonent bi aleyhi salaatu wassalaam wax alaa uxaddisukumaa bi ashqa nnaas ne ndax duma leen nettali ci ki nga xamante ne duma leen nettali ki nga xam ni moo yées ci nit ñi ki gën a texee di ashqa ki gën texee di ci nit ñi ndax duma leen nettali eh, ñooñu ashqa nnaasi rajulayn ñaari góor lañu ñoo xam ne nit ñépp ñoo ci gën a yées ñoo ci gën a torox ñoo ci gën yées nee na ñu ne ko xul naa balaa ya rasulallah ñu ne ko aha kay yow ndaw yàlla li nettali ñu ñooñ moom alayhi salaatu wassalaam ne uxaymiru thamud alladhi aqara naaqa mu ne ki gina ki gina yées ci jaamu yàlla ñaari góor lañu ki ci njëkk mooy Uxaymiru Samud alladi aqara naaq mooy Uxaymiru Samud di waa kër Samud di waa kër yonent yàlla wa alayhi afdalu salaatu wassalaam mu ne kooku muy kenn ki gina yées ci nii mooy waa ja nga xam ni moom moo coroon naaga ga géléem gi nga xam ne moom lañu coroon rey ko ñoom waa Samud ko ko ka nga xam ne mooy auteur bi ki nga xam ne mooy commanditaire bi moo doon waa Samud ñoom ñépp ñoom ñoo ne woon mbir mi dañ koy ñoo ñoo décider mais nag ngir cor ko ka ñëwoon nag cor ko boo demee ci mufassiruna yi di nga dem ñu lay indil tur sax ne la waa ji xuddaar xuddaar ibn Saalif lu tuddoon waaye loolu ñoom lu ñuy citer la ñoom euh, euh, bon mu mu mu fassiru nay rahmatu lenn ci ñoom rahmatullah alayhi mais yonent mi alayhi salaatu salaam ne kooku mooy fa dam dama kooku fa aqaruha ñu cor jaasi gi mooy ñu cor gëléem kooku noonu ko coroon nag idin bansa moo tax suñu borom idin bansa ashqaha keroog ba nga xam ne ka gën yées ka gën a texee ci ñoom moom moo wootewu présent ngir def ko ngir cor jaasi gi géléem nga idin ba'atha ashqaha kon yonent mi aleyhi salaatu wasalaam kooku mu ne kooku mooy ki nga xam ni mooy kenn ki gën a yées ki gën a da ci nit ñi ah, de toute façon même bu dee xadis bi wérul loolu alxuraan loolu la idin ba'atha ashqaha te kooku mooy ki rayoon fa damdama ba mu ko defee nag fa damdama alayhim rabbuhum bi dhanbihim fa sawaaha wala yaxaafu uqbaha kon kooku suñu borom tudd na ko ashqaha ki gina en tout waa kër samut waa samut mooy ki ci gina texee di ndax suñu borom moo ko tudde idin baada ashqaha te loolu af'alu loolu superlatif la voilà mooy ki ginoon a yées ñoom xadiis bi nag mu ne kon ku njëkk kaa ngoog alladi ki nga xam ne àqara naaqa moo daldi woon cor naaga ga keneen ki ci tegu mooy kan mu ne walladi yadribuka yaa aliyu ala haadihi wa wadaa mu ne wa wadaa rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yadahu ala ra'sihi hatta yabulla minha haadihi allahu akbar mu ne keneen ki mooy ki nga xam ne yow Ali yonent mi alei salatu salaam ne ko keneen ki mooy ki nga xamante ne nii mooy ki lay dóor alladi ki nga xam ne yadribu ko moo lay dóor yaa ali min haadihi mooy moo lay dóor fii nee na mu teg yonent mi alei salatu salaam teg loxoom ci bopp Seydina Ali radiyallahu anhu ne ko fii la lay dóor wan ko fi nga xam ne bés buy génn àddina ki koy rey jaasi gi mu koy dóor fa mu koy dóor ci bopp bi ne ko moo lay dóor fii xatta ba kera yabul la mooy dóor bi ba mbir mi day siit deret yi di siit min haadihi jóge fii di siit mooy da koy dóor ci bopp bopp bi xar toj mu ne wa wada'a yadahu ala lihyati bopp bi lay dóor mu xar ba deret yi di siit ba ci li nga xam ne mooy sikkim bi loolu la imaam Ibn Isxaaq ne keroog ci ghazwatu Ushayra loolu la solo nii waaye xadis bi wax nañ la wérul moo tax imaam al-Hafiz Kathir dane wa hada xadithun min hada al lii moom xadis la boo xam ne moom bu tumuranke la moom ci wàll wi ndax lan mooy xadis bi wérul euh, imaam euh, euh, Seydina Ali ibn Abi Taalib fii ko yonent bi alayhi salaatu wa salaam tudde Abu Turab loolu imaam alxaafiz ibn xajar imaam alxaafiz al buxaari rahmatullah alayhi na ko ci ay yoon yu bari ci ay parties yu bari ci li nga xamante ne mooy ci saxiix bi loolu mooy après après bien après ça ndax boobu euh, mooy xadiisu Sahl ibn Sa'd bi radiyallahu taala anhu wa arda bi nga xam ne ci la wax di abu abul abbas Sahl ibn Sa'd radiyallahu taala anhu as-Sa'idi mu ne tur bi nga xam ne moom la dàkkantal bi Seydina Ali ibn Abi Taalib ginoon bëgg ñu koy woowe mooy Abu Turaab lu tax ndax yonent bi alayhi salaatu wassalaam moo ko tudd te loolu moom la ginoon a bëgg ci yeneen dàkkantal yu ñu ko mas dàkkantal ndax yonent bi alayhi salaatu wassalaam moo ko tudde Abu Turaab ñu ne ko waa lu tax mu ne li tax mu tudde ko loolu dafa masa meroo ak soxnaam di as-sayyidatu Fatima bint rasulillah alayhi salaatu wassalaam wa radiyallahu anha mu daal di dem ci jàkka ja daal di fay tëdd yonent bi alayhi salaatu wassalaam ñëw laaj sayyidatu Fatima ne ko ana ana sa doomu uh, uh, kii bi sa doomu uh, bàyyi teex bi mooy sa doomu mbokk bi mu ne ko sa doomu mbokk bi voilà mu ne ko mu nga fële moom de dafa mer dafa mer man mu nga fële tëdd ci jàkka ji mu dem fekk fa mu tëdd suuf si nekk ci kaw kawam muy faxas yonent mi alayhi salaatu salaam di faxas suuf si tanaan ko xum wala ci yeneen riwaay ijlis yaa aba turaab jugal nga toog yow abu turaab yow doomi yow bàyyi suuf si mooy loolu dàkkantal la loolu nga gis ne foofu ci beneen riwaaya te lii du imaam al Buxaari rek mais muttafaqun alayhi la imaam Muslim ibn al Hajjaaj indi na ko ci fadaa'ilu Seydina Ali muy ci li nga xam ne ci lay wax ci ngëneelu imaam Ali ibn Abi Taalib radiyallahu ta'ala anhu ci xadiisu Seydina Abul Abbaas Sahl ibn Sa'd as-Saa'idi radiyallahu ta'ala anhu fii nii kon c'est bien après lii ghazwatul Ushayra ndax gisaguñu fenn fii nii mooy accès guñu ci maye yonent mi aleyhi salaatu di ko may sayyidatu Fatima radiyallahu anhuma wa ardaahuma loolu xewagul te loolu fële la boobu la xew après loolu moo xadiis bii nii càllale maa wérul waaye tamit euh, mooy ne loolu la kon loolu mooy gazwatu al-Ushayra ci jotaay bii di ñëw nag ñu daal gis beneen